أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi at-taasi'i wal xamsiin ba'dal mi'a baabu ta'jiili qadaa'i ad-dayni 'anil mayyiti walmubaadarati ilaa tajhiizihi illaa an yamuuta faja'atan fa yutrak fa yutraku xattaa yutayaqqana mawtahu kon al imaamu alxaafidu nnawawiyu eh, di wax ci buntu bii nga xam ne mooy bu bees wala garab ci suñu tool bi toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum وعنا بهم وجعل الجنان العلا مأواهم ومسكنهم آمين ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre cent cinquante-huit doon wax baabul israa bil janaaza bunt bi doon wax gaawe néew bi daal daal li koy jébbal boroomam xadiis biñ gis mu doon neuf cent trente-quatre non neuf cent quarante-deux mu ne woon wa an abi saciidin al-xudri radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaquulu idaa wudi'ati al-janaazatu fahtamalahaa ar-rijaalu alaa a'naaqihim walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis kon chapitre bi ci tegu ci ñu ngi ci kitaabu iyaadatil mariid ci Riyaad bi baabu chapitre cent cinquante neuf téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent baabu buntu mu tudde ko al imam rahimahullah ta'jili gaawe qada'i dayni anil mayyit gaawe fayal bor ki nga xamante ne moo génn àddina bor bu mu amoon lonk woon ci loosam gàllu woon ci loosam gaaw gu ñu war a gaaw fay ko wal mubaadarati ak gaaw ila tajhizihi ci waajal ko loolu xam nga ci jafaay bii ñu génn buntu bële baabul israa bil janaza ñun la doon wax ñenn ñi dañ ne israa boobu du rek euh, buñ koy suuli waaye mooy waajal ko ba al imaam ne woon loolu qawlun baatil la <laughs> imaamu Nawawi al minhaj loolu moom wax ju neen la parce que yeneen saa salaam ni wax dafa wax ah sharrun tada'unahu an riqaabikum mooy wane loolu lu yées la bu dee waaj yi néew bi baaxul lu ngeen di tegg la seen loos bam ne lool kay leer na ne kon mooy biñ ko yenoo di ko yóbbu la waaye tekkiwul waajaay gi waajte gi moom lim doon bañ neewul ne loolu dañ koo war a def waaye mooy tegtaloo ci xadis bii nii loolu la d'accordul ne loolu waxu baatil la waxoon nañ la nag amaane ne baatil la daa foor <laughs> waaye fii muy indi nag côté boobu wal mubaadarati ila tajhiiz bunt bii day wax gaaw bu ñu war a gaaw bu gaaw néew bi génnee àddina waajta waajal gi ñu koy waajal waajtaay yi mu gaaw ñu bañ a nekk di tendee falak di ko yéexal ci loo xamante ne nii amul benn sabab bu sariya nangu boo xamante ne moo tax ñu war a yéex waaw ndaxoon naa la bu dee des c'est situation situations administratives yoo xamante ne ci mort bi yeeg yooyu nga xamante ne léegi war a constater mort bi def nañ paparazzi yi loolu nga xam ne mënoo ci dara te tamit il faut mu am ngir ñu mbir yi ñuy attester mbir yi di leer loolu waxuñu ko waaw waaye rek téye ko ci seen biir noonu mu génn àddina dara téyewu leen ngir denc ko ngeen bàyyi ko ci biir waaw bàyyi ko foofu rek loolu déedéet kon wal mubaadarati ak gaawe ilaa tajhiizihi ci waajal ko illaa suuf an yamuuta faja lu dul alhamdulillah mu nekk faatu goo xam ne mort subite la waaw mooy faatu goo xam ne dafa bette waaw fa yutraku hatta yu yutayaqanu hatta yutayaqana ndax hatta bi mawtu dañ koy bàyyi fekk ñuy lu ne il est réellement mort wala elle est réellement morte waaw mooy moom subit duñ ne nii rek ñu ne ah cœur bi arrêté xol bi arrêté na aywa ñu gaaw comme ni ñu waxoon te lool imaamul haafid na xaja ci jotaay bii ñu génn xam nga taxawoon na ci doon euh, toxal waxu al imaam Ibn Baziza al Maliki at-Tunisi doon wax ne bu dee al mafluuj hmm, ki nga xamante ne daa paralysé benn côté yaram bi wala al ki nga xamante ne nii daa am nekk coma ak façon yi ak ki nga xam ne al mat'un loolu leen a cité euh, ak ñi mel noonu du ne ñooñ kese la voilà loolu borom morsibiti yi nga xamante ne nii. Euh, loolu la mooy tamit dañuy xaar waaw ba leerlu te ne dëgg-dëgg waa ji gaañu na voilà ñu bañ koo suul comme niñ ko waxoon di suul ñoo xamante ne ndekete yoo faatu ñoon moo tax kon deewu mbetteel waaw loolu war nañ ci bàyyi xel lii al imaam di waxta imaamul ibn Baziza rahimahullah waxoon ko ci jataay bi ñu génn imaam da ko indi fii ci buntu bi loolu imaam al-Hasan ibn Hajar moo ko doon toxale di ko jële ci moom al imaam ibn Baziza al-Maliki at-Tunisi rahmatullahi ala al-jamii kon mu ne bunt bi lool lépp lay traité kon bunt bi day wax gaawe fay boru ki génn àddina ñu bañ a toog rek di xool suñuy intérêt bopp waaw fekk bàyyi na fi alal ju ko mën a faye yéen ñi koy donn moom na leen leer ne balaa seen àqu ngeen naan àqu miraas ngeen koy am ci alal ji mooy ay borom daa bokk ci ci ci li ñuy njëkk a fay waaw moom moom mooy priorité waaw quant à seen confort après bon comme dañuy génne bu dee kër kese la fi defe mais après lan ngeen bëgg soit am bàyyi na fi alal bu mu fay kenn ci yéen fay ko lool l'islam terew ko jël ko fayal ko lool ko fayal bor na waaw waaye lu ngeen ko tamu am bàyyi fi alal ju mu ko mën a fayen ba pare ngeen toog naan c'est que affaire bi <laughs> euh, bon bu buñ jaay te kër gi kese fi am kenn ci yéen bëggul a fay bu boobaa ma ne dañuy jaay kër gi waaw parce que seen confort àddina du tax ñu moom muy nekk ci xat-xat yéen seen affaire bi baax waaw dayn dafa am solo min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn voilà ginnaaw testament boo xamante ne moom la waa ji def euh, wala ab det yeneen saa salaam miy firi alxuraan ñëw jiital det ne det moo jiitu bor ndax loolu la ko borom bi xam lool ne ko lool moo ëpp priorité wasiya de mooy testament mooy ndénkaan kon nag loolu dafa am solo te ci alalu ki dem ki génn àddina ki la gàllu maadaama amul ko ko defal bu dee kenn defalu ko alala mu bàyyi fi alal kooku dañ koy fay sinon bu ngeen ko fayul bu boobaa yii yii a cause problème bu rëy ci moom waaw kantaan ak ki nga xamante ne nii moom euh, amoon na yéene bu baax fay bor bor bi waaye sa suuf kan bi àddina bàyyiwu fi lum amul dara lum ko fay kooku euh, dinañ ci ñëw dinañ ci taxaw tuuti loolu am na xadis yu wane borom bi ci boppam moo koy fayal ndax amoon na yéeney fay mais amul lu mu fayee waaye nag loolu lu am solo la lu jaralaa ñaan la dinañ ci taxaw léegi ak mi nga xam ne al imaamu ash-Shawkaani rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ash-Shawkaani rahmatullah alayhi daal di taxawe kon eh, mu ngi gaañoon mille deux cent cinquante ah ñun ngi lan mille quatre gaañoom moom gaañoog léegi léegi mu am deux cent ans ah <laughs> mille quatre six moom mille deux cent cinquante la génn la génn moom al imam ash-Shawkani yi nga na kon yàggul waaw mooy deux cent ans en ah, fait deux cent ans nga na yàggul <laughs> fay waay deux cent ans yow itam fay <laughs> deux daal kebetu bi quoi voilà eh yàggul noonu kon loolu la tudde buntu bi al imaam eh, gaaw fay bor waaye gaaw ci waajal ko sauf bu dee ne dee mort la waaw deegu mbetteel wala yi imaamu Nawawi al imaam al haam Hajar tuddoon jëlegoon ci Ibn Baziza kene dañuy xaar ba leerlu kene kii faatu na dëgg-dëgg al imam noonu la tudde bunt bi waaye fii nag comme ni mu def fan yi yëpp ci bunt yi ñu jóge indiwu fo xadis indiwu fi ay aaya xadis kese la indi te ñaari xadis comme bunt bi ñu génn moom la indi muy ñaari xadis neuf cent quarante-trois ak neuf cent quarante-quatre kon ñu jël bu njëkk bi muy xadis neuf cent quarante-trois mun an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hattaa yuqdaa canhu rawaahu tirmidi rahimahullahu ta'ala wa qaala hadiisun hasan kon al imaamul haafidu nawawi moo indi hadiis mu njëkk bi xam nga buntu bi tuddoon nañ ko fi ba am na xadis boo xamante ne indiwu ko mais bu approprié la woon mais xadis jaabir bi insha allah dinañ ko gis waaye bii it alhamdulillah mais comme que daa bëgg du moo tax indiwul boobu kon mu ne an abi mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu aba hir abi hir radiyallahu anhu abu hurayra radiyallahu anhu anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala na nafsul mu'mini gis nga bakkan way ngëm yàlla bi mu'allaqatun dafa nekk lu ñu lonk bi daynihi ci borom hatta yuqda alayhi ba kera ñu koy fayal bor bi waaw mooy gis nga bakkanam bu mérité woon xéewal comme li ñoom imaamu Suyuti wax dinañ ci ñëw léegi rahmatullah alayhi ak la ko borom bi di xaare du ci jot a géej du ci ak xéewal ya ak ya du ci jote nam ci war a jote ndax dafa lonk dañ koo lonk suspendre ko ki ñu fayal ko doy de borom buñ ko fayalee mu accès ci xéewal ya bu ca buñ ko fayawul nag du ci accès wal iyaadu billah mu ne xadis bi rawaahu solo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ko solo mu ne xadisu lii xadis la boo xamante ne nii xasanun bu baax la léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce moom dong ko solo. ñu ne la xadis bi al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di woon na jiitu solo ko na al imaamu Ibn Maaja solo na ko ak sëriñ imaamu Tirmidi ak imaam uh, Muslim di al imaam ad-Daarimi rahmatullahi al jamii Abu Iisa at-Tirmidi rahimahullah ko da ko dajale xadis yi côte ci abwaabul janaa'iz moom waxoon nañ lay abwaab lay def moom deful ay kitaab abwaabul janaa'iz an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hattaa yuqdaa anhu mu ne haddasanaa Mahmoud ibn Ghaylaan Mahmoud ibn Ghaylaan moom gëj nañ ko gis mu ne nettali nañu Mahmoud ibn Ghaylaan di Mahmoud ibn Ghaylaan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi ñii na Abu Muhammad wàccoon fi nga xam ne mooy al euh, Baghdad Baghdadi al Baghdadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Usama hmm, muy Hammad ibn Usama ibn Zayd al Qurashi Abu Usama al Kufi rahimahullah euh, moo waxoon nañ la kii bokkul ak ñoom Hammad ibn Salama ak Hammad ibn Zayd Hammad ibn Euh, Zayd ak Hammad ibn Salama Hammad bi Hammad ibn Usaama Abu Usaama moo leen gënoon a suuf ci at voilà léegi kon moom Hammad ibn Usaama te bokkul ak ñoom classe moom mi Kuufi la te ñaar ñele Basriyaani lañ Hammad ibn Zayd ak Hammad ibn euh, Salama rahmatullah alayhi kon Hammad ibn Usama Abu Usama rahimahullah al-Kufi an Zakariya ibn Abi Zaida mu jëla ko ci Zakariya ibn Abi Zaida Khalid ibn Maymun ibn Fayruz Abu Yahya al-Kufi al-Qadi rahimahullahu ta'ala al-Hamadani rahmatullahi ala al-jami' an Sa'd ibn Ibrahim mu jëla ko ci Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Awf al-Qurashi Abu Ishaq ñi ne Abu Ibrahim nekkoon al-qaadi juge la woon al-Madani rahimahullah di sët ci ki nga xam ne mooy Seydina Abdirrahman ibn Awf az-Zuhri radiyallahu an ali Abdirrahman an Abi Salama moom mu jël ko Abu Salama Abu Salama mbokkam la Abu Salama ibn Abdirrahman voilà mooy Sa'd ibn Ibrahim ci bàyyi te xam la ko jële parce que Ibrahim ni baayam Euh, Abdurrahman ibn Awf Seydina mooy baayam Abu Salama mu jëlee hadis bi tamit Seydina Abdurrahman mooy baayam mooy rakku papaam magu papaam frère papaam la ko jëlee muy Seydina Abdurra euh, Abu Salama mi euh, ibn Abdurrahman radiyallahu taala anhu wa arda frère am la moom jamonoy xilaafa Euh, ci euh, année vingt yi ci la juddu waaw moom Seydina Abu Salama ibn Abdurrahman voilà Sa'd ibn Ibrahim kon moom mu jëla ko ci baay ci baayta xam muy frère u baayam di Abu Salama an Abi Hurayra mu jëla Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu kon nii la xadis bi ñëwee léegi nag lëkkaaleem ak bunt bi kon leer na mooy lim dudd benn wàllu njëkk bi baabu ta'jil qada'i dayn anil mayit bunt bi wax gaawe guñ war a gaawe fay boru ki nga xamante ne fayal ko ki nga xam ne moo génn àddina yenent bani saa saam di ñu xamal loolu préoccupation bu rëy la mbir la moo xam ne jarula foowe jarula sàggane waaw te lépp loo xamante ne problème bu àddina la warul la tax suñu waajur wala suñu mbokk mi nga xam ne moom la ñuy doon ñun war a fay ñun ñi nga xam ne ñoo koy doon ci gannaawam topp suñu bànneex ak suñu confort boo xam ne bu mondain ba tax ñuy sàggane ah li nga xamante ne mooy moom lay tax nag àllaaxiraam yiwén nag barzaxam yiwén nag saray dañu xalaata waaw waaw ndax nag nit ku nekk nag wax dëgg yàlla war ngaa en tout cas bu dee sa baay la sa waajur la wala sa yaay mu leen ngeen di miraas ah, ngeen di donn yéene woon na leen ngeen am lu ëpp li mu am waaw kon nag lan moo tax ngeen jàpp ne alalam ji mu fi bàyyi daal yéen budul moom ngeen torox waaw budul moom ngeen torox ba lenn li nga xam ne mooy le minimum det bor bu mu amoon alal ji wan koo fay ngeen enci moo ko bañ koo fay loolu mooy ndayu lan fu mu tegu teguwut fen te loolu bu doon réew la moo xam dañuy joxe sharia duñ leen ci may yéen ñi nga xam ne ñoo doon waajur woo wële wala kookee kenn du leen ci juge bi du leen ci bàyyee noona ah. première chose de toute façon une fois que la personne est morte juge bi day xool tarika bi lim fi bàyyi waaw c'est bien loolu nag du xobbet xobbet kese que ça soit c'est bien immobilier mobilier montre de luxe yi nga xamante ne nii fas yi xar yi yi nga xamante ne gëléem yi mu amoon xar yi mu amoon jaganjaay yi mu amoon mooy oto yi mu amoon nangam ak nangam particulier am loolu lépp la jël loolu lépp kër gi moo ko moom tool yi mu amoon loolu lépp mooy tarika gi mooy lu mu fi bàyyi waaw xatta yére yi mu doon sol loolu yëpp moo ko moom ci la bokk waaw bayem bi wala nga ne ma baye daa tardé <laughs> baye daa so daa daa yàgg waaw armoire am bi yéeréem loolu lépp alal la waaw alalam la <laughs> bibliothèque bi bu dee ko amoon bibliothèque loolu lépp ma ne alal la loolu lépp la xool waaw première chose bu ñu dajalee loolu lépp première chose ñu xool est-ce que am nay def amoon nay bor kan la amaloon na ngeen manifesté wu yëgle ko waaw waaw ku ñëw wax digganteem ak boroomam ne moom kii yoreloon na ko duñ nekk naan ko non ça va yow amoo seede non non parce que du tout le temps la nit di contracteur di am seede dëgg la alxuraan dig leen nañu idaa tadaayantum bi daynin ilaa ajal faktubu ilaa ajalin musammaa faktubu yéen ñi yàlla bu ngeen daal Euh, bora boralante waaw hein am ay bor loo xam ne moom ngeen amante nangeen ko binde waaw na ngeen ko binde de ba boo xam ne bu ñu xam la waaye loolu du amru wujub du amru boo xamante ne digalu farata la moo tax euh, nit ki bu ko deful mën na yenn yi mën na ko bañ a def fàtte ko wala mu foogoon dina ko def après yooyu yëpp mën naa am wala sax defu ko woon bu boobaa manoo comme que waa amul seede non saway kenn du la jox dara alhamdulilah déet waaw bu jaree koo xam ne am nañ dut ñu waat loo ko bu waatee ne yàlla xam na yàllaay seede billaahi waaw maa ngi seede ne yàlla kene moom ni yoraloon na ma waaw binduñu ko woon nag ci sutura lañ ko doon def waaw bu boobaa ci saa si dañ ko war a dëggal waaw léegi nag ñu xool bor yooyu yépp koo xam ne nag dane man de yoraloon na waaye may naa ko ko kooku pare na kooku bokkatul waaye képp koo xam ne moom créancier yi dafa soxla jëlaat liñ ko joxoon lim ko lebaloon boobaa da ngeen ko war a jox léegi nag bu ngeen nekkee di bañ juge bi moo naan de toute façon vous n'avez pas droit du ngeen laalagul dara mooy confisquer loolu ci wàllu alal ji li nga xamante ne c'est pour ces créanciers ñi nga xam ne ñoom la yoraloon ñu jox leen ko léegi nag bu dee dañoo joxe mbir yi lépp yem ci desut mooy yéen de toute façon dem leen amu ngeen lu ngeen di donn bu dee nag des na ci kaw noonu ak après nag la ñuy jël di xool est-ce que yéen mbooloo mi yéen ñëppay donn sax wala déet parce que bu dee yéen ay frère a ngi fi baay ngi fi nday a ngi fi ay doom a ngi fi yu góor ak yu jigéen de toute façon yow nga toog naan maag mooma bokk nday ak baay ah suñu baay gi man na seede suñu nday a ñi nga ne la non c'est pas problème yow fii mu ne on va voir est-ce que tu <laughs> lasta min al mahjubin ndax bokkoo ci ñi nga xam ne dañ leen a yiir <laughs> ba doo am dare <laughs> ci miraas mi te yow moom de toute façon doo am parce que sa étage <laughs> yow yow fa nga ne daa sori te doom bu góor a ngi fii ak doom bu jigéen yow moom de toute façon bàyyi ngi fi doom bu góor doom bu jigéen yow de toute façon le grand frère waaw naan c'était mon ami c'était mon frère ami ñu ne la waaw mais loolu lépp c'est bien <laughs> waaye amoo fi miraas <laughs> voilà parce que anta minal mahdubin kon nag mu ngi noonu dañ laa yiir kon loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu te noonu lay demee léegi kon loolu yeneen saa salaam di ñu wan ne kon loolu importance am capital quoi ke bakkanu nit ki way ngëm yàlla ji te mooy jullit bi mu allaqatun dañ koo lonk bi day nii ak deram borom waaw hatta moo na al imaam as-Suyuti rahimahullah mu ne ay mahbusatun an maqamiha al karim mooy dañ koy tëj ca gis nga bu yelloo woon nit kookee wëy ngëm yàlla yooyee nekk ca ay teraanga ca baat sax allah kenn du ko fa yóbboogul fekk fayaluñ ko bor bi allah akbar waawoo waaw al imaam mu ne amruha mbirum loolu liñ ci jublu mooy mbirum mawqufun la hukma laha bi najaatin wala halak hatta yunzaru hal yuqda ma alayhi min daynin am laa ma ne loolu li muy tekki li al imam al Mubarakfuri borom Tuhfatul Ahwazi bi sharh Jami' at-Tirmidhi rahmatullah alayhima moo koy tudd di ko toxal bona al imam al Iraqi nee na ay lim ci jublu mooy mbiram moo waajoojee dañ koo tegandi waaw amagul benn atte buñ koy atte waajoojee waaw ci ak muccam wala ak alkaneem ba ni ñuy xoole est des na ko fayal bor bi ci ginnaaw wala jéeg Allahu akbar waaw kon mu ngi noonu nag loolu mooy eh, ci kaw ne bu dee waa ji bàyyi na lu mu mën voilà loolu la hadis bi loolu la wax te loolu eh, eh, al imaam ash-Shawkaani rahimahullah def na fi bahthun nafiisun jiddan fi an-Nayl ah rahimahullahu taala bi muy shara Muntaqa al-Akhbaar naylul awtar min asraari muntaqal axbaar bu imaam al majd ibnu taymiyata radiyallahu taala anil jamii def na ci kii bu ama am solo kon gis nañ kaale bi kon mooy ah kon nag dañoo war a gaawe fay bor laa ilaaha illallaah mais kon daal nit ki daal bu amee lu mu fayee ñu bàyyi ko ci gan mu bàyyi gannaawam ay bor fekk fayuñ ko bor yi daal mooy day tega tembe voilà waaw mooy bakkanam dañ koy lonkan ci waaw bu dee ci waxu al iraqi mooy rahimahullah du dem du amagul ak texe du amatul du nekkagul ci alkane waaw fekk fayaluñ ko bu dee li imaamu suyuti rahimahullah mooy bu yelloo woon ngëm yàlla ndeysaan def lu baax la waaye gaa yi sàggan gannaawam moo tax war nañoo yar suñu doom yi xamal leen yii ku nekk war nga koo xamal sanjaboot boo ko xamalul sa bu dee manoo ko ah nañu xam diine te xam ne mbiru àddina warula jaral yenn yi de kër gi nga xam ne titre foncier la waaye yow bu dee lool la mais ngeen cotiser fay bor kon <laughs> bu dee da ngeen a bëgg ci euh, garde kër gi mais xool leen seen biir ngeen fay bor bi après ngeen miraas li ci de bu boobaa nga xam ne teggil ngeen ko seen baay wala seen ndey mu wàcc la mu wàcc ko léegi après ngeen xool li ci des mais bëggu kenn bëggu ci def daal ba pare ne kër gi mu fi bàyyi kër kese la fi bàyyi yéen a koy nekk ñen nañu di dóorante ay talsam ñii di liggéeyante ku ci wax dee fu ko tudd dee ray na baayam frère yépp moom femme bi ndax mooy seen mooy moo moo mag ci kër gi boo fekk njabootam ah ku ko tudd nag faatu mu ñu koy bàkkoo naan na ngeen ko moytu de yow dégg yaayu ñeneen ñi naan ah, ba ma nga ngeen wax ci rek gis ngeen ñoom diw waaw suñu nàngam am waxee seen mag dàngam nag am waxee képp ku ci wax mas moom moom rob nañ la ca fan yooyu ñu koy bàkkoo wala iyaazu ñoo ñu gëm nañ yàlla gëm gu baax ñooñu wallahi addina war na leen waaw te xamuñu ne ñoom Euh, li leen dese ngir ñu dabi seen waajur wi génn àddina faatu ni moom yàggatut waaw <laughs> waaw waaw wa huwa atin at lépp luy ñëw <laughs> kullu ma huwa atin qarib luy ñëw lu ne lu jege la te sax bee moom soreetoo waaw ñëw ba am ay soixante-dix ans doon sa baay bi amoon quatre-vingt-dix ans waaw di xëccoo ci ak sa frère yi nga xamante ne ñi ay vingt ans lañ am am ay trente ans ngay xëccoog ñoom mu jaral la di leen liggéey ak lu nekk ga dugg ci wal iyaadu billah fal nattaqillaha rabbana ñu ragal yàlla suñu boroom waaw kon loolu xadiis bi day wane kon li al imaam tuddee njaalbeenu bunt bi ah gaaw gu ñu war a gaaw nag di fay bor ki nga xamante ne mooy ci génn àddina léegi ñu ñëw ci li al imaam ash-Shawkaani rahimahullahu taala def ci kitaabul janaa'iz buntu bi nga xam ne moom la al-Majd ibnu Taymiyya muy trois baabul mubaadarati ilaa tajhiizil mayyit wa qadaa'i daynihi waaw buntu bi wax comme ni imaamu Nawawi fii daa def ta'jiilu qadaa'i dayni anil mayyit wal mubaadarati ilaa tajhiizihi illaa alhamdulillah an yamuuta faj'atan fa yutraku hattaa yata yaqana hatta yuuta yaqana mawta fii kii nag al imaam al majd ibn Taymiyya ah, rahimahullah moom daa def li nga xamante ne nii mooy eh, que ne hmm, baabu buntu bi nga xamante ne nii mooy eh, tëj eh, al mubaadara gaawe ci waajtaay gi ki génn àddina waaye fay borom léegi nag foofu bokk na ci xadiis yi mu mooy xadis bi njëkk bi nag mooy xadis bi topp xadis bi suñu bii ñu nekk ci riyaab bi li ci tegu moom la njëkkee di moom après door cee teg xadis bii nga xam ne mooy xadisu euh, Seydina Mawlana Abu Hurayra léegi nag Seydina al imaam ash-Shawkaani rahimahullah mu ne ci xadis bi dañ ciy jànge bon mu ne fiihi al-hasu mu ne xadis bii de dañ ciy jànge mooy bon ginnaaw bi mu waxee ci isnaad bi ne ñoom ñëpp isnaad ne alxadiisu rijaalu isnaadihi siqaat illaa Umar ibn Abi Salama ah ibn Abdurrahmaan wa huwa saduuqun yuxti voilà euh, loolu mais est-ce que ñun def nañ taxriij bi ah, ah def nañ ko def mais moom yoon ba mu ci jaar ak yoon bi bokkul voilà loolu la da imam ahmad wax nañ la solon si def nañ ko kon mu ne léegi ñu ñëwaat mu ne fii bokk na ci xadiis bi liñ ciy jànge mooy alxassu ñaax gu ñuy war a ñaax lil warasati ñi nga xam ne ñooy doon ki génn àddina ala qada'i daynil mayit wal ixbaari lahum bi anna nafsahu mu'allaqatun bi daynihi hatta yufda anhu mu ne fi hadis bii dañ ciy jànge ñaax gu ñu war a ñaax ñi nga xam ne comme niñ ko waxoon sànq ñii donn ah ci ñu jël def ko priorité amul nañ xaar léet looy xaar waa yow sa bakkanu waajur ngay xaar ngay xaar fan ay biram ngi tege tembe nga naan xaar nekk ay procédure ay nangam doy déet fay lii après ngeen seetle leneen xamal guñ leen di ñaax ñu fay boru ki génn àddina te di leen xamal di leen xabaare ke ne moom ah ba kanam kat lu ñu lonk la de ci li nga xamante ne mooy boram ba fay ñu ko mu ne nag wa hada comme li ñu waxoon bi ñuy tàmbali wa hada muqayyadun bi man lahu maalun yuqda wala yaqdi minhu dayna mu ne lii nag dañ koo tënk ci nga xam ne bàyyi na alal boo xam ne mën na cee fay boram waaw waxoon nañ nag alal lu xobbet xobbet su ay si ay franc CFA ay euro ak ay livre sterling ak ay rouble ak ñoomin dollar kese ak ñoomin dinar ñoom joy na jo eh, eh, na luñ eh, koy waxe kii bi rial mu ne loolu mooy kon kii lañ ko te mooy boog koo xam ne bàyyi na lu mu fay mais ñi nekk ci gannaawam sàggan bañ koo fay mu ne wa amma man laa maala lahu wa maata aaziman ala alqada faqad warada fi l ahadithi ma yadullu anna allaha taala yaqdi anhu mu ne kantaa ki nga xam ne ndax ñaari miraam koo xam ne dafa génn àddina bàyyi na alal ju mën a faye am koo xam ne moom dafa génn àddina bàyyiwul benn alal waaye fekk bu dee ne kooku daa nekkoon koo xam ne dafa dogu woon que nii moom de fas na xolam ne dina fay ba muy contracté date bi ba muy leb mu ne bu dee kooku loolu la même bu dee amul bàyyiwul dara luñu luñ mën a fay bor bi mu ne bu dee loolu moom faqad warada rot na fi fil ahadis yi ci ay hadis yonent bi alay saa saam luy tegtale que ne yàlla ci boppam tabaaraka wa taala moo ko fayal waajooji mu ne bal li am ba def sabata anna mujarrada mahabbati almadyuni anhu mawt ah, al almadyun anhu inda mawtihi lilqadaa'i muujibatun li tawalli llahi subhanahu wa taala li qadaa'i dayni mu ne bal sax dafa sax sax na ci xadiis que ni le fait que rien que waa ji nga xam ne daa lekk ah, dafa am bor ba fa ba muy génn àddina hmm, fekkoon bëggoon naa fay bëgg kese bëgg bëgg li kese bu bëggoon kese loolu day waral borom bi daal di koy yoral bor bi daal di koy fayal ginnaaw gàddul ko ko waaw wa in kaana lahu maal walam yaqdi minhu warasa te loolu même bu nee amoon na alal mais ñi nekk ci gannaawam sàggan mais bëggoon naa fay ndax kat innamal a'malu binniyat yéenam selloon na bëggoon naa fay mais farul mën a fay ba génn àddina léegi ñi ci ginnaaw sàggan wala taziru waziratun wizra ukhra seen sàggante boobu du du du kale seen baaya parce que seen baay amoon na yéenay fay bëggoon naa fay ñoom ñu sàggat léegi nag loolu teggiwul dara liñ doon wax sànq ak moom liñ njëkki sànq ke ne dañoo war a xamal ñii doon ne ne ah seen bakkan waajur wala ki ngeen di doon kat daa bekk lu ñu gàll ci bor bu boobaa mooy moom amoon na yéene bëggoon naa fay yàlla dina ko garder dina ko euh, téyel dina ko euh, jëlal ba ni nga xamante ne moom moo koy fayal waaye nag loolu wàññiwul dara ke ne ñoom bu ñu ko deful ñoom moom def nañ bàkkaar waaw am nañu bàkkaar ci le fait que fay ñu bor boobu dañuy am bàkkaar maadaama ñu ngi fay toog moom dañuy am bàkkaar bàkkaar ñu koy fay léegi nag mu ne kon bu boobaa war ma ne le fait que rien sax na ci xadiis kë ne le fait waa ji bëgg a fay boram ba muy génn àddina kese loolu doy na borom bi daal di koy gàddul lool daal di koy fay même bu dee ne bàyyi na alal waaye ñu ñëw ci gannaawam ña koy donn nekk ay ma foqale bënnale alal di xëccoo ci alal ja wala bañ koo kii parce que jàpp nañ ne buñ ko defee torox parce que lii nga xam ne moom lañ bëggoon a bu ñu ci génnee boru paa yi ni mu rëy ak wala meer bi yii bu boobaa sawaay yi eh dootuñu tedda wal iyaazu billah loolu comme bëggoon nañ ko ñoom moom borom bi dina leen ko fayal mu ne axraja at-Tabarani al-imam ash-Shawkani bale mu ne axraja at-Tabarani an Abi Umama marfu'an mu ne al-imam at-Tabarani Abul Qasim rahimahullah soloona jële ci Abu Umama loo xamante ne radiyallahu anhu lu mu yëkkati ba ci yonente bi alayhi salaam mu ne yonente saa salaam nee na man daana bi daynin fi nafsihi wafaa'uhu wa maata tajaawaza Allahu anhu wa ardaa ghariimahu bimaa shaa'a waman daana bidaynin wa laysa fi nafsihi wafaa'uhu wa maata iqtassa Allahu li gharimihi minhu yawma al-qiyaama mu ne foofu al imaam Abu uh, Umaama al-Baahili radiyallahu anhu mu ne saa saa na man daana képp fi contracté ab dette bidaynin képp koo xam ne dafa am ab bor dafa dafa dafa leb waaye nekk na ci boppam façon na ne moom day fay waaw. mu génn àddina borom bi mooy dox digganteem ak dina ko jéggal ba pare fayal ko wa arda gërëmal gërëmloo garimahu ses créances ñi mu yoreel bi ak lu ko soob waaw borom bi mooy dox digganteem ñoom moo koy res waman daana waaye képp koo xam dafa contracté ab det wa laysa fi nafsihi wafa waaye nag waa non nekkul ci boppam ne dina fay de non moom ba moom mooy façon triant yu mag yooyu rek nga xam ne ñoom de toute façon naan ba dañu lay leb ba pare na bàyyi ko tof bi mu doon <laughs> yaakaar na ne dinaa ko delloo xaalisam tey mu dee de bu ko jaakaaree moo xam ne <laughs> bàyyi koog man rek kooku mu ne gis nga koo def loola ñooñu mooy ñu gis <laughs> yeneen saa saa am ne képp koo xam ne rek dafa jëlu det contracté bu det waaye nekkul woon ci boppam que ne dina fay. muy kii la ne moom de toute bu ma deewee jeex na ko ma yoreel bu ma deewee moom de toute ñàkk nga te loolu waxoon naa la xawlu kasib la waxul naral deewal seet dinañ xam ndax yow wax ji ngay wax ak nar yi ngay nar naan parce que man ci tarixa sàngam laa jokku baax na dina baax ban borom tarixa moo la ñemee ne defal lu la neex boo ñëwee maa la res wallahi kenn ñemewu ko wax waaw yeneen saa waxu wax yeneen saa la ñuy jàpp wala waxu sëriñ boo mën a tudd doo bàyyi wax lu amul expliqué kat bu ñeme yàlla bi nga doon wal iyaazu billah léegi <laughs>